ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax c'est fini c'est fini parce que yonent bi moo ko wax c'est fini mooy day am waaw innamal mu'minuuna alladhiina aamanu billahi thumma lam yartaabu dëgg dëgg jullit ñi ñooy ñi nga xam ne dañu gëm yàlla gëm yi ndawam bi sallallahu alayhi wasallam te dengi dengi te du ñu dengi dengi mooy amuñu benn sikki sàkk ci li leen yonent bi alayhi salaatu salaam di di di di wax non moom kay moom laa la ma wax mbir mi kay lenn la la question doit être une benn rek lenn rek la war a doon mooy est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam wér na ne moo ko wax jullit lool rek nga war a laaj léegi boo résoudre problème boobu muhaddisuuna al kibaar daal di lay wax ne wér na càllal yi lépp wér na c'est fini mooy nag kantaa li ci matn bi bizarre naa ci man yow bizarre sam xel bizarre ci keneen walla da lii de ni muy xewee da leen tumuraanke loolu yow ci yow la waaw summa lam yartaabu te duñu dengi dengi waaw ñu gëm parce que lan loolu dina am parce que li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad qaala nag lii mooy suñu problème ah. gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom niñ meloon mooy ñoom yonent bi salaam xam nañ ne mu wax day am non moom kay gis nga ko conditions yi réunirul ak hein yeneen la wax affaire bi lan moo tax mbir mi compliqué woon ci Seydina Adi ci riwaaye Seydina Imaam al-Buxaari bi la gën a ye yaatoo foofu waaw <laughs> <laughs> léegi mu ne kon ñetteel bi muy la alal dinay bari tuuru tuuru bëbb ci nit ñi ba dañuy am ñu ñu koy doo ngay seet koo ko jox doo am ko doo trouver ku koy jël waaw wat naa ne loolu dina am fan nga ko teg parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax c'est fini y a chose y a chose waaw xoola riwaay kii euh, bi ma la doon wax ne ku mel ni imaam Ibn al da ko àggale Euh, te bu imaam ibn Sa'd bi lay gën a niru mu ne bi nga xam ne nee na Seydina Adi bi ma agsee ci jóge mooy ak ba mu jógee Sham hein fekk sërëm bi wax ak moom ba pare hein léegi neena ma ñëw ma ñëw foofu ma ñëw foofu Medina bi ma ñëwee naka la ma nit ñi gis ñu naan Adiy ibn Hatim hada Adiy Hatim maa ngi fekk yonent bi alayhi salaam ci jàkka nit ñi ne hada Adiy Hatim yonent mi alei saatu salaam Adiy ibn Haatim ngi nee na fa jiitu wa jiitu bi ghayri amaanin wala kitaab ñeen nag bi baagsee maa ngi dikkal yonent mi alei saatu salaam ah mais yoruma yoruma dara yoruma loo xam ne mooy luy wane ne bon moom mettre na ma en sécurité wala am na kenn ci jullit ñu koo xam ne ku ma jox ne ma lii luy wane ne moom maa ngi en sécurité mooy kenn du ma def dara nee na fa lamma dufi'tu ilayhi bi nga xamante ne nag ci lañ ma puus ci moom mooy ñu jël ma indi ma ci moom ci moom mu ne ma eh, mu ne axada bi yadi waqad kaana qabla dhalika qaala inni arju an yaj'ala allahu yadahu fi yadi nee bi ma ñëwee yeneen ma lay saar ñu jañ ma indi ma ba ci moom mu téye sama loxo mooy mu nuyu ma téye sama loxo bi Seyna Adi nee na taman gars yi nee nañ ma après nee nañ ma yeneen ma lay saar en fait yow laata ngay ñëw sax di tuub si da doon wax naan a ah, man de yaakaar naa am naa njortu ju rafet ci sama borom mu daje sama mu dajale sama loxo ak loxo yi Adi ibn Hatim moo yonent bi alei satu dafa mas a xemmem nit kuy dugg ci lislaam rawatina koo xam ne sàngara bu duggee ci lislaam ñeneen ñu bari ma nañoo dugg ci ginnaaw waaw te moom it ni bàyyam meloon ak yooyu néegu yiiwu naka la ko lu yiiw bu toll ni lislaam nara rëcce yonent bi alei satu doon ñaa doon am yaakaar lool ci boroomam que ne subhaanahu wa dina boole loxoom ak loxo yi adim na xaatim mu ne hmm. léegi ñu doon dem fekk dañ doon dem mu téye ci loxoom yonent wala saa sam léegi doon def lool mooy bu ànd ak saxaabaan yi radiyallahu anhu wala mu ànd ak kenn day téye sa loxo ngeen di dem xam nga <coughs> mooy léegi mooy loolu sunna la mais léegi <laughs> mooy mooy am na foo koy defee gaa yi ne oh ñaar ñee moom yéeme nañ moom <laughs> parce que mooy léegi ni Iblis yàq yi nga tamit mooy parce que gaa yi nga xam ne dañ leen di dañ mooy euh, gaa yi la maire ba doon wax naan mbaadu moom daa bokk ci ñuy wëccax loxo almeer <laughs> yu luy wëccax loxo mooy euh, gëb góor jigéen <laughs> mooy xam nga ñoom ñooy def loolu mooy nit ku ko def nii sax gars yi kama ne euh, saa yi mbaa ñaar ñe mais loolu sunna woon sun <laughs> ah yonent ma saa saa da ko doon def mais <laughs> Allahul musta'an <laughs> nee na euh, nee na am benn bi ñuy dox di dem am benn jigéen daal di koy dab fa laqiyatuhum ra'atun wa ma'aha sabiyyun fa qaala inna inna lanaa ilayka xaaja fa qaama macahumaa xataa qadaa xaajatahumaa summa axada bi yadii xataa ataa daara nee na am benn fii dane benn xale benn màgget ak benn xale daal di koy dab ne ko ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la soxla woon mu taxaw dem wax ak ñoom wax ñoom ba faj seen aajo après mu àndaat ak man dem ñëw ca kër ga bañ toogee nag mu ne fa xamidallaha wa athna aley yeneen mi alei saatu salaam sant yàlla daal di koy bàkk ci li nga xam ne moo yelloog moom subhaanahu wa taala ginnaaw gi mu ne moom aleyhi salaatu maa yafirruka ayafirruka an taqul laa ilaha illa fa hal ta'lamu min min siwa allah hein nee yeneen tubaab saa saa bi ñu toogee nag maa moom rekk ñu toog këram mu ne ma mais xam nga waxoon na ndaw si ba mu ne ko kan moo lay moo la waroon a libéré si mu ne ko Adi ibn Hatim mu ne ko al faaru min allahi wa rasuuli ki daw yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam liñ toogee mu ne ko maa yafirruka bi ay lan moo la daw lan moo tax ngay daw di ngay mel ni antipo mooy lislaam nekk sa loo xam ne sa contraire la moo tax ngay daw ayafir ayafirruka an taqul ah da ngay bañ a wax la da ngay daw ba bañ a wax lan la ilaha illa lool loolu de lañ la woowe loolu ngay daw fa hal ta'lamu min ilahin siwa allah yeneen tubaab yi saa saa ne ko ah Adi est ce que xam beneen yàlla ko wuteeg borom bi subhaanahu wa qaala qultu la ma ne ko ah déet loolu nag moom xaw ma ko nag wax dëgg yàlla nag moom xaw ma beneen yàlla bu dul ku dul borom bi subhaanahu wa taala nee na summa takallama saa nee na ginnaaw gi yonent bi alei satu salaam wax ab diir summa qaala mu ne innama tafirru an yuqaalu allahu akbar wa hal ta'lamu shay'an akbar min allah ñeena yeneen ci ma saar saar ne ma innama tafirru an yuqaal an taqu an yuqaal allahu akbar ne ko yow nit ñi dañuy daw walla yow ah yow da daw nit ñi bañ nit ñi naan allahu akbar a tax ngay daw diine sama di sama lislaam gi wa hal ta'lamu shay'an akbaru min allah ne ko adi est xam nga ah dara loo xamante ni moo gën a màgg buur yàlla subhaanahu wa taala hein xam lool nee na ma da laa ma ne ko déedéet nee na yonent bi alei satu salaam continuer wax ji ne fa inna alyahuuda maghdubun alayhim wa inna an-nasaara daalluun mooy ñëwul ne ko yow yow da ngaa sànk déedéet <laughs> comme que chrétien la chrétien la euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko fa inna al yahuuda maghdubun ne ko juif yi de buur yàlla mer yàlla tar na seen kaw buur yàlla mere na leen wa inna nasaara dallun kanta chrétiens yi nag ñoom dañoo riir <laughs> mooy new ko yow dangaa riir mais chrétiens yi dañoo riir juif yi même sànjum sa borom subhaanahu wa tar na seen kaw kanta chrétiens yi ñoom fii dalal ñoom dallu dañoo sànk ah andi na Eh, fa qultu ma ne ko inni xaniifun muslim ma ne ko non man nag duma ci benn nekkatuma ci benn ci ñoon man ah xaniif mooy damaa jeng yi yépp je ne suis ni chrétien léegi ni juif waaye damaa jeng yooyu yëpp coow jëm ci borom bi subhaanahu wa muslim wommatu jëm ci moom wommatu ngir moom nee bi ma waxee lool fara aytu wajhahu yanbasitu faraha ma gis xar kanamu yonent bi alei saat selaam ubbeeku tàllalu ndax kontaan xar kanamam gi sallallahu alayhi wa leeraay ndax kontaan ba mu déggee ne Adi ibn Hatim at tuub na mu ngi nii nee léegi tuub na nee thumma amarani fa anzaltu inda rajulin min al ansaar ginnaaw gi ñeena yonent bi alei saatu daal di may digal ma wàcc dal mu ne ma léegi nanga dal ci diw bokk ci waa lansaar mu ne wa ja'altu aghshaahu aatihi tarafay nahaar nee man ma ma def nag di ko dikkan waaw suba gi ak ngoon gi waaw mu ne fa bayna ana indahu iz jaa qawmun fi thiyaabin min as-suufi min haadhihi an-namaar qaala fa sallaa wa qaama fa hatha alayhim thumma qaala nee na man daal naka laa fa toog benn comme que dama fa doon ñëw euh, ngoon gu ne ak bëccëg gu ne suba gi ak ngoon gi mooy début euh, journée bi dama ko doon seet ak fin wu journée bi mooy fin wu journée bi dama doon dem seetsi ko moom yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waaw nee na benn bés naka laa nekk fa moom aleyhi salaatu wa salaam après am ay gaay yu fa ñëw waaw am ay gaay yu fa ñëw mais gaay yi gaa yi nag seenu col boo ko gisee rek xam ne gaa yi dañu rafle quoi waaw ñu ngi sol façon yére yu yooyu nga xam ne yu diis yooyu façon yére yu diis yooyu lañu sol ndeysaan hein léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam gis seen xaal bi ñu nekk mooy gaa yi poussière seen yére yi ni mu mel vraiment rafle daanaka li ñu sol daanaka boo gisee rek xam ni ñu sonn nañ mu ne fa salla wa qaam yonent bi alei satu salaam julli ba pare ah, bi mu jiitee nit ñi ci jàkke ji mu daal di jóg fa xatta alayhim thumma qaal mu daal di leen soññ ginnaaw gi mu ne leen yaa ayyuhan naas irdaxu min alfadli walaw bi saa walaw bi nisfi saa walaw bi qabda walaw bi ba'di qabda yaqi axadukum wajhahu xarra jahannama aw innaara walaw bi tamra walaw bi shiqqi tamra fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba fa inna axadakum laaqi llaha wa qaa'ilun lahu maa aquulu lakum alam aj'al laka maalan wa walada fa yaquulu balaa fa yaquulu ayna maa qaddamta li nafsik fa yanzuru quddaamahu wa ba'dahu wa an yamiinihi wa an shimaalihi thumma laa yajidu shay'an yaqyi bihi wajhahu harra jahannam li yaqi axadukum wajhahu naara walaw bi shiqqi tamra fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyiba fa inni laa axaafu aleykum alfaaqa fa inna allaha naasirukum wa mu'tiikum xatta tasiira ad-da'iinatu maa bayna yathriba wal hiira wa aktharu maa wa aktharu maa yuxaafu ala matiyatiha as-surruq qaala fa jacaltu aqulu fi nafsi fa ayna lusuusu tayyi fa ayna lusuusu tayyi fa ayna lusuusu tayyi waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam lii la def ci discours ci minbar bi keroog bi mu gisee ñii ndeysaan mu nekk ay bokki jullit jóge fu sori ñëw sonn dinañ ñëw ci riwaay yële ñii ñan lañ woon ak affaire bi ni mu demee ba gaa yi ñëwoon doon wax ak moom waaw sonn gi ñu sonni woon léegi ah, nee yeneen tibaay saab saam daal di discours bu ñu gisee gaa yooyu bi ñu jullee ba pare mu ne leen mu ne leen yaa ayyuhan naas yéen nit ñi muy sermone julli ñi irdaxu min al fadli walaw bi saa mooy joxe leen ci li des ci yéen li ngeen am tamu des mooy li leen yàlla jox wa yasaluunaka maada yunfiq yunfiquuna qulil af ñu ngi lay laaj ana lan lañuy saraxe ne leen di des mooy buur yàlla waxu la li nga xam ne sa yow manoo manu ñàkk nga dunde ko mu ne la joxeel lool déedéet déedéet déedéet waxul lool mooy nga joxe ci li nga xamante ne dafa des say say yi nga xam ne man da ñàkk ci yow ak ñi nga xam ne yaa leen du dundal bu matee léegi nag li des saraxeel saraxeel mu ne leen nag kon saraxeleen ci li nga xam ne mooy li des waaw bari leen lu ngeen ciy joxe même bu dee ne lool ngeen ciy génn di joxe même bu dee ne saa la waaw mooy arbaatu am daal ñetti mudd ñeenti mudd mooy saa même bu dee loolu la bu leen ko xeeb walaw bi nisfi saa même bu dee xaaju saa la mooy ñaari mudd boo tàllalee sa loxo yi ubbi leen ñaari mel ni kuy ñaan doo leen ubbi bu bari loo leen tëj bu baari lu bu baax nga ubbi leen tibb li ngay ciy def comme ceeb wala dugub wala suukar wala yooyu loolu boo ci defee ñeent mooy saa moitié bi mooy deux mu ne walaw bi nifsi fa mu ne leen walaw bi qabda même bu dee ne ak sax ci li ngeen desale ci xéewal saraxe leen joxe leen lool waaye waxuma leen ëpp tibb waaye walaw bi ba'd qabda même bu dee ne demi tibb la dox joxe leen joxe leen lool ngeen di joxe nag yaqi ahadukum wajhahu harra jahannama aw an-nar walaw bi tamra na fekk kenn ku nekk ci yéen na fekk xar kanamam tàngooru ak lakku-lakku jahannama safaraaw jahannama wala jahannama wala safara walaw bi tamra même bu dee benn tàndarma sax ngay saraxe bu ko xet mu ne walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne tàndarma ngay xaaj bu ko xeeb waaw jëlub tàndarma dang ma ko ci digg bi saraxe leen mu ne même loolu bu ko xeeb même loolu fekk fegal ci sa xar kanam lakku-lakku safara ëllëg waaw mu ne fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba képp koo xam ne nag amoo lu toll noonu loo saraxe même ku amul dogu tàndarma wu ñu xaaj ci digg bi moitié tàndarma ku moitié d'une date date ku amul loolu sax nooy def mu ne ku trouvéwul fa bi kalimatin tayyiba waaw kàddu gu rafet ndax loolu sarax la waaw waaw le fait ngay dajeeg sa mbokku jullit ngeen di daje ngeen di bu la gisee ku gis xar kanamu keneen ci leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu saraxe la sarax la am na ñoo xam ne nay nañ seen bopp googu sarax wañ gisee seen mbokk jullit di ñàngalaka di leen fasal kanamam parce que am na lum jote kooku xamul xoolal yiw parce que Iblis a ko def Iblis la waaw waaw bokk na ci sarax yi nga même bu deew an talqa axaaka bi wajhin talq nga dajeek sa sa sa sa sa mbokk jullit mu gis ne sa xar kanam ubbeeku na waaye gaa yi duñ ko def de gars yi moom koo ci def dara fële lay toll boo koy seen mu kéen la rek même bu doon day ree bu la gisee rek commencé ñàngal mais ku muy ñàngal lu muy ñàngal loolu yëpp yi ñàkk fayda la moo tax yonent bi alei salaatu salaam yow nee na la lool sa raxe la dajeeg sa mbokk jullit sa xar kanam leer rek mu gis ci yow ab sourire rek loolu rek saraxe la xanaa nit nag waroo mais mais kan moo naye boppam ba naye boppam ab loolu parce que bon diw la xaaral ma ñàngal kooku machine lay niru machine bu ñu programmé bu luy xewee defal lii bu luy xewee defal lee jullit nag du mel noonu yonent bi alei saatu salaam gisoon nañ maxrama hein <laughs> bi ñuy def tarjama sayyidina maxrama ibn nawfal yeneen tubaab yi sax sax waajuroo ñëw na cay way bi sa axal ba ashira ay suñu mbokk mii ak a doy waar mu ñëw mais bi mu ñëwee ñàngalul kiiwul da koo kii ak yéeg ko mu ñëw toog normalement ñu toog waxtaan waxtaan wax ba mu dem Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko mais yeneen yow kii bi suñu mbokk mii mu ñëw nga la ko yére ko ne ma ne ko yaa Aisha da ngaa xam man da nga maa miine ma nekk faahisha ah koo xam ne amul benn fair play ak tamit yëf lu rafet daa pas fair play kese mais mooy rafetal rafetal daal wala da maa xamee loolu da maa xamee loolu ñàkk savoir vivre hein parce que loolu lépp ci manque de savoir vivre la bokk ñàngal yi ci mbedd yi ay yëfi ñànk de koo gis muy def lool moom savoir vivre am te xamul sunna quoi wal iyaadu billah iblis leen koy def loo rek. waaw wattaba'ahum wattaba'u li nga xam ne moom la leen Iblis tracé wal iyaadu billah yonent mi alayhi salaatu wa salaam nag mu ne leen ku amul loo saraxe du amoo dara loo jox xam nga ki naan dagg ko tàndarma tàndarma nga jël ko dagg ko ci digg bi même loolu saraxe ko mooy boo loo am leneen waaw bul xeet dara man ñetti suukar laa yor mais nag waxuma suukari sëriñ yooyu de. <laughs> fii mu ne gars yi boo nee saraxe rek moo tax saraxe gars yi dañ koo mujj def connotation bu bon quoi waaw moo tax sax taalibe yi daanaka ñoo koy nangu parce que amuñ choix mais parce que gars yi léegi saraxe duñ te yàlla tax daanaka lasraarkat yi ñoo leen koy digal <coughs> waaw gars yi nga xam ne ci sam yi lañuy liggéey hein tawsam yooyu ñuy ñuy seen yooyu noonu ci lañuy ci ci ñuy xonjom nit ñi di leen faj ñoo leen di digal naa leen génne leen sarax sàngam léegi nag mu yóbbaale saw ay walla iyaadu billaah yow nga jël sa mbokku jullit parce que yow bëgg nga ay wi nga am problème yi nga am waaye nee na la boo ko saraxee ku ko jël ba du ko yóbbaale ci moom la jëm nga ñëw jox ko sa mbokku jullit kooku kooku kooku ban ban xol kooku kooku lan la kooku lan la dëgg-dëgg moom mooy li ma dal ci li metti nañ fi jóge dem ci keneen nga jël xasarax bi jox ko taalibe waaw moo tax kenn nangootul sarax daa wóor sax nangu sarax sax daa wóor boo fii nangu sarax boo mayul léegi gaa yi defar léegi nga a commencé am problème yoo masuloo am saraxu wolof deesu ko nangoo noonu waaw nàkka yi ñuy nàkkay joxe yépp moyul ma nàkka yi wóor na laa wax ak xiif bu la ci taxee dóor ah waaw bon boo amul choix ba moo fi sës mais boo mënee ba loo mën a daw ci sarax yi ab worof bu ko jël saraxub sénégalais wuu neew ma ñépp mel noonu de mais daal day jaar da day màtteem du màtte bu ko def te ñu ëpp ci gaa yi ci ñoom ci ñun mooy suñuy sarax yàlla taxut waaw dañoo am problème ñu dem boxaabakat bi nañu génne leen sarax sàngam léeg-léeg dinañ togg ay ceeb yu baax yóbbu ko ci jàkka ji du mbaax kese de mukk dañ leen a digal ñu génne sarax xar mu benn melo ñu togg ko jox ko ñuy julli lool kese la ñu yóbbu ko fa gaay bi ko sant sant mais buur yàlla xam na buur yàlla xam na waa ji def ngir yàlla ak ki deful kii moo tax yonent ma lay saab-saab waxoon kullu kullu euh, kalmin yuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi allah waaw képp koo xam ne dañ laa blessé wala jam la nga jaare fa faatu bépp jam bu ñu jam nit ah ci toolu xare buur yàlla kooku mooy moo koy fay waaye nag mooy ci yoonam de ñu jam la nga jaare fa koo koo buur yàlla ku ñu ko def buur yàlla lay fay waaye nag ci yoonam buur yàlla nag moo xam kan lañu jam ci yoonam waaw <laughs> moo taxi gaa yi saraxe buur yàlla alamu kan moo ci def ci yoonam de <laughs> gaa yi saraxe ngir seeni problème dem toxu dem ci seen mbokku jullit waaw wala damaa bëgg sa liggéey diw nee nañ ma naa génn sarax sàngam ma génn ko toog gi laax ndekete yoo soowum caay-caay la waaw sa laaxu caaxaan bii ay caaxaan kese nga ci naan mooy façon sarax yooyu baaxuñ xam nga waaw waaw mais ki nga xam ne day saraxe te buur yàlla tax mooy nga gis ku soxla nga koy sarax bokk ci jikkoy nit ñu baax ñi mooy bari looy saraxe tout le waaw di joxe même boo am loo mooy bul xeeb boo ne non man nag bon man nag rus naa saraxe cinq centime fan waaye yow non loolu moom jàkka ji waa ji bi muy laaj vraiment je voulais donner mais dama làmb sama poche bon ndeke yére bi ma soloon dama ko summi amoon na biir vingt euros moom laa bëggoon a joxe ma làmb daj cinq centimes non rus naa ko joxe déedéet man noonu rus déet ko yonent bi aleyhi salaatu nee na walaw bi shiqqi tamra ah même daggitu tàndarma bu ñu xaaj ci digg bi saraxeel même bu dee lu toll noonu ngay saraxe allahu akbar bon bon mu ne fa in lam tajidu ku amul lii fa bi kalimatin tayyiba mais wax ju rafet kay xanaa man nga ko nag liiwu wax ju rafet sa mbokku jullit loolu sarax la waaw ku manul lii mooy ah qawlun ma'rufun waxu njekk rek wa maghfiratun xayrun min sadaqatin yatba'uha la suñu boroom wax waaw ci suuratul baqara xam nga ne moos wax joo xam ne wax ju wax ju wax ju wax ju rafet la qawlun wax ju jekk te rafet yow taalibe bi ñëw di laa biraa naan nga ñëw gëdd ko taalibe yi nii rek ngeen di def jóg leen fii waaye kenn manu fee am yaram subhaanallah subhaanallah yaa subhaanallah mais gars yi man ñuy wax loolu man seen wow xol garaaw na ah loolu naka la ko nit mën a waxee nit jànni gu rëy googu koo xam ne dafa ñëw rek di ut dugal ci biiram dafa xiif ah amoo dara loo ko wax ganaan ko tàll leen nële kenn manu fee am yaram lu ñu fi nar a lekk rek ngeen ko dërëx xam nga loolu wax yu ñaaw yooyu mooy la kenn manu fee am yaram suñu boroom nag ne qawlun ma'rufun waaye waay waxu njekk mooy ki ñëw di la laaj sax hein ñëw di laaj kooku nga wax ko waxu njekk mooy delloo ko mooy amoo loo ko jox mais nag nga wax ko ah te nga wax dëgg nag bu fi nekk naan parce que ñun moom wax dëgg dañoo simple dañoo yombul dara en tant que sénégalais quoi mooy lan waxal dëgg rek yow waxal dëgg bu fi créé leneen amoo neel ah wax dëgg yàlla de moom ki ah, mais bu fi walla nga am ba pare bañ koo jox naan ko ah yàlla xam na ne de dara newu fi yaa ngi wax lu amul di yaa ngi wax lu amul yaa ngi wax lu amul bu dee dafee nekk mais nag. da nga cee naroon leneen wala daan ñeneen ñu koy xaar nga ne leen ah wax dëgg li fi nekk di dama koo mënula joxe moo tax waaye xam naa beneen yoon insha allah bu yàlla defee boo jaaraatee loolu mooy delloo bu ñëw fekk ngeen pare ngeen añ ba pare mu ñëw ne ko ah xanaa nga dem ba suba rek wala nga dem ba ngoon wala ba reer moom de dangaa fekk ñu pare loolu moo gën a rafet ay ay ay jàllal na le tëj tëj leen buntu bi waaye non mu ne kon qawlun ma'rufun waxu njekk wa maghfiratun ak ñaanal ko waaw ñaanal ñaanal ko loolu moo gën loolu xayru moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne waa ji bam la koy sarax bii nag moo yées yatba'uha adan sarax boo xam ne waa ji laata mu la koy sarax wax du ñaaw ju nekk dégg nga ko waaw allahu akbar mooy waajoo xamante ne nii buy buy saraxa wala dina joxe xam nga kee danaan la jóge fi mais day ñëw bëmbax ko affaire bi mu koy jox teel kenn manu fi am yaram mooy jox na ko de man naa ni ndox kenn manu fee lekk lu lu neex wala teel fukk yooyu ma dese woon sànni ko ko mu koy jeex ci suuf si xam nga ne wax jooju moom moo tax suñu boroom ne nag façon façon boobu façon boobu xam nga ne xam nga ne wax ju rafet delloo waa yi ne ko ah wax dëgg dafay newul de wala boobu muñal ma ba beneen yoon boo nee muñal ma même man na fee nekk mais danga ko soxla leneen loolu muñal ma ba beneen yoon de waaw ñu ngi leen di ñaan war dëgg yàlla ngeen muñul ma beneen yoon rek xam naa beneen yoon insha allah dina baax loolu moo gën ak ñaanal ko yal na yàlla jàppale leen waaw yal na yàlla yombal situation bi ba ngeen génn ci li seen seen li ngeen di seen aajo gi yal na leen ko fajal mais loolu kay moo gën nga ñëw defal ko lim soxla waaw sa benn mbokk ñëw di la tiis soxlaam ñëw wax la ko nànk nga yoole ko ci biir nit ñi na ko mais nag saway man cinq rek laa yor quoi mais am grawul am am am am am xam nga ne loolu mooy saraxatun yatba'uha adan loolu sa sarax boobu nga def lor lor mooy lor nga waaji comme que manu def neneen lu dul jël ko dina ko jël waaye bu amoon choix wallahi doon woon laal li nga ko jox suñu boroom nag ne wax ju rafet ak ñaanal lu nit ki delloo ko ci ci ci lu rafet moo gën sarax boo xam ne jox nga waaji waaye ay jëlalëg ay sarax boo xam ne wëndeel ko ci sa bopp bi parce que ganaar gi ayca loolu la sa ganaar loolu la la sëriñ bi wax bu xaabakat bi nga wëndeel ko jox ko taalibe bi am yàlla jox la xam nga ne yàlla joxewul loolu waaw yal na ànd ak yow mooy sama ay yi ma nar a dal yal na ànd ak yow lool mooy sadaqatun tatba'u yatba'uha ada loolu mooy sarax boo xam ne lor mooy yow da koo jox ngir lor bi topp ko allahu akbar non gars yi xaw ma dañ doon xalaat xaw ma dañoo déquinze xaw ma lu leen dal gars yi man lañu ah dañoo quinze ci ci ci ci ci ci ci kiiwu mbon ba man yenn yi xaw ma nu ko mën a def waaw kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ci discours bi mu def Seydina Adi ibn Hatim mooy nettali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nee euh, mu ne leen kon ku trouvéwul loo joxe fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba ku amul loo joxe waxal kàddu gu rafet waaw ñi aajowoo boo leen gisee dalalal seen xel delloo leen ci yàlla te xam ne situation bii ñu bari jaar nañ ci te buur yàlla ay xéewalam noonu la koy wëralee ñaata famille nga gisoon ñu ñàkkoon ñàkk mais léegi ba doom yi màggee xoola niñ mel nga gis famille yoo xam ne au contraire opulence lañ ne woon nga jekki ay at nga teg ci ay dix yooyu bi nga màggee bi nga nee xale ñoom ñoo fi pour alal mais nga màgg daanaka amatuñ dara ñépp tasaaroo nañ kon buur yàlla mooy def di tilkal ayyaam wa tilkal ayyaam bés yaa ngi noonu rek buur yàlla koy jàll moo koy jàllar bi ci nu mu ko neex ak ci ñu mu ko neex mu ne kon ku amul loo joxe même tàndarma bu ñu dagg ci digg bi waaye waaye fa bi kalimatin tayyiba mooy day soññu nit ñi ngir ñu sarax ñii nii sonn nii ñëw waaw waaw wax leen wax ju rafet ku ku ci dajeeg ñoom wax leen wax ju rafet dalal seen xel xam ne dund gi lii la buur yàlla moo bind te moo bëgg mbir yi demee nii léeg-léeg du neex day neex di naqari inna ma'al usri waaye nag xamal nga inna ma'al usri yusra waaw mooy ginnaaw metti di mooy dalal sa dalal leen xelam yëgal ko ne léegi yombul yomb ñëw insha allah léegi mu ne fa inna ahadakum laaqillah mu ne kenn ku nekk ci yéen dina dajeeg borom bi subhaanahu wa taala wa ko lahu ma aqulu lakum ko wax lii de kenn ku nekk ci yéen buur yàlla dina ko wax lii ma leen di bëgg a wax yaa rasuulallah ana lan lay wax ah ana lan lay wax ana lan lay wax mu ne yeneen tibe alay saar sànne boroomam dina ko wax lii ne ko alam aj'al laka maalan wa yabna aadam yow doomu aadama bi ku nekk dina wax li est-ce que defaluma la woon alal est-ce que joxuma la woon alal est-ce que joxuma woon ay doom ah mooy xanaa loolu lépp dooma ne manoo ci woon a def baax na manoo ci woon a fegi fekk sa bopp lakk-lakku safara tey yow mal qiyam fa nit ki du mën a wax lu dul ne balaa ah kay fa nee na boroomam ne ko mooy ku mu defaloon xéewal yii yépp ba pare nga naye def lu baax nee na ginnaaw gi suñu boroom nekk suñu boroom dina ko ne aynama qaddamta li nafsik ne ko waa léegi ana lan jiitaloon ngir sa bopp pour tey bés bii di yawmal qiyam yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha wal tanzur nafsum maa qaddamat li ghad allah te suuratul xashr suñu boroom nee na yaa ayyuha alladina amanu ee eh, yéen ñi gëm yàlla ittaqu llaha ragal leen dolli leen ragal buur yàlla wal tanzur na xool nafsun bakkan mu ne maa qaddamat li ghad ana la jiital pour fa mu jëm ëllëg yawmal qiyam parce que loo fi deful sa àddina boo demee foofu doo ko fa fekk bia boo mu leer la de waaw al mawtu yati baghta wal qabru sunduqul amal dee buy ñëw day gaaw day betti bu kenn foog ne dee tout le temps nit ki day xam kañ lay faatu ñi xam kañ lañuy faatu bariwuñu ah ñi xam kañ lañuy faatu bariwuñu waaw moo tax ku faatu ku ne amoon nay projet yu yu naroon a tëral di xalaat ak ay projet yoo xam ne bëggoon na ko dee ñëw na ko fuuf yóbbaale qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un yonent ba lay saab saab waxal jaam yi ne dëgg-dëgg yatawaffaakum dina leen faat malakul mawt alladhi wukkila malakul mawt malaakaam dee mi nga xam ne moom lañ leen chargé gàll leen ko waaw mu yor ngir man mooy la yàlla chargé mu rey leen te ginnaaw gi ci man ngeen di dellu kon nag yonent bi aleyhi salaatu nee na kenn ku nekk ku yàlla defaloon xéewal dina leen a yee yow ana la ma la defaloon aynama qaddamta li nafsi aaya bi ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla dokk leen di dag ragal yàlla takku bakkan bu ne na xool ah maada qaddamat li ghad ana lan la def pour ëllëgam ñoom pour ëllëg yawmal qiyaam mu nekk en sécurité nekk ci àddina bi nag di def lu la neex topp sa bakkan ak sa bànneex ak sa ego ak say say say say xaw ma lu mu doon mooy bàyyil ba nga dee nga xam bala ngaa dee sax ngay xam ne yow ah, nekkoon nga ci problème waaw waaw kon lan nga def pour ëllëg ah loolu ku nekk war ngaa toog di ko poser sa sa bopp waa man waa mais attendez mais man nii nii mais bu ma deewoon tey nag <coughs> lu tax yow miy déglu man miy wax keneen warul di poser wu question boobu question tabu du question tabu ah yeneen tubaab yi sax sax bi mu doon wax naan nit ko ne <laughs> te loolu moom sunna la bu dee en ci ñu bari. am na nag ñu koy def mais comme que duñ la ko wax <laughs> moo tax yow da nga naan moo tax manoon ne dafa dee complètement am na ñu koy def parce que rek dégg naa keroog koo xam ne dafa benn euh, ku ma xam la ñoo bokk doon ñoo bokkoon lycée collège mais moom dafa gaañu mais euh, sama xarit bi nee na ma moom dafa moom moom li xadiis bi wax da ko doon def waaw <laughs> alors que. li yàlla xam doy na ci ñun ak <laughs> xaaju ñoo jege yooyu yeneen saa salaam naan bu kenn ci yéen lu dul ne da koo teg ci ñege naayam <laughs> mooy xam nga ki lay wax loolu du pour nga rappeler dee saa ne testament nanga koy njegenaayoo kooku noonu la def nee na moom dafa bindoon test yaayam nee nee sama xarit bi nee ko yaayam moo da dafa bindoon testament te da ko doon bind régulièrement ba ni mu gaañoo nii <coughs> testament wam bi mujjee bind mu ngi fi allahu akbar allah hafiz yal na ko buur yàlla yërëm yokk ay yokk ko ay leer jéggal ko te boole ko ci ñi nga xam ne ci aljinaanul ula lañ jëm amin mooy kon warul nekk question tabu de boo koy wax ñu naan see saay nag dafa mën a yàq lees quoi dañuy nekk di dund mu ne fi di naan xoolal saay fàttal dee leen fàttaliku seen ëllëg xalaat leen fa ngeen jëm saa yi nag kenn mënu la toogal moom moom waxtaanam yi saa yi dalay tiital quoi hmm, ku la waxul loolu la la lay wax ah tu fais la politique de la politique de l'Autriche jël sa bakkan bi naq ko ci bakkan ci ci ci suuf si foog ne yow loolu day jant bi la tiim tiimu la ah naq sa bakkan ci ci suuf si mooy wan ne jant bi moom léegi gisatoo wala li gone yi def xale yi nga xam ne xam moom. boo leen nee nëbbatu ñu tëx seen bët yi bu nëbbee seen bët yi rek foog ne ñoom làqatu nañ eh, xale nga noonu nga toll léegi kii xalaat loolu bu ñuy wax mu naan dama naan booleeg yàlla é eh, saa yi mii nag dañuy teree dund kon yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na kon ci discours bi ba léegi Seydina Adiy ibn Haatim ah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kon ku nekk sa boroom dina la laaj loolu ku mu defaloon xéewal defoo ci dara te lii moom ñépp ko man déggoo li wax même ku a dara sax wax ju rafet man nga wax ju rafet moom manoo ci am excuse naan non c'est que borom bi man manuma woon a wax wax ju rafet déedéet loolu laa mën a ne sa mbokk sa xar kanam tàlli loolu manoo ko nga ne manoo ko loolu moom manoo ko lay borom manoo dem ca kanamu yàlla naan ko non c'est que loolu manuma koon parce que diw woon dama amoon ak moom problème yàlla dana am déedéet loolu moom du lay abukku yonent saa salaam nag ne kon kon dina yàlla dina leen laaj de ay namaa qaddamta li nafsik hé ku nekk ci yéen dina leen laaj lan nga defaloon ngir sa bopp tóor tey nee nag waa ji xool fa yanzuru waa qidaamahu wa ba'dahu wa an yamiinihi wa an shimaalihi thumma laa yajidu shay'an yaqii bihi wajhahu harran jahannam nee na nag waa ji jaaxle mooy koo xam ne yooni mbaax yi yépp dañ la ko doon wax nga topp sa réeg sa boppa di bañ a faale ñu la koy wax ak tamit jàpp sa mois sa mois bi dee sa diggante dënn bi sa diggante poumon yi ah sa égoïste boobu ak tamit moi tax yonent saa salaam nee na waa ji nag day taxaw xool fa yanzuru quddaamahu wa ba'da mu xool ci kanamam hein eh, xool gannaaw gi xool gauche am xool droite am xool gauche am thumma lam laa yajid shay'an trouvé woo dara Allah ko moo nay boppam kookoo nay boppam yiw ba ñëw yow mal qiyam amul dara ci loo xam ne kat c'était simple comme naan ndox moo gina sax simple naan ndox lañ ko waxoon defal mu bañ parce que il suivait son ego nee na nag yonent mi alei saatu salaam nee na nag summa la yajidu shay'an du trouver dara yaqi bihi wajhahu harra jahannam du trouver dara loo xam ne moom lay protéger xar kanamam li nga xam ne mooy takk takku safara kero Allah mu yonent ma lay saar saar nag ne comme que mbir yi lii la de wa te wallaahi lii mu wax nii lay demee de am na ñoo xam ne lii dina leen di dal parce que xabaar la lii nii mooy ay nasax manu cee am de te xadiis bi waxoon nañ la taxriij bi dinañ la ko waxaat buñ paree nii dinañ la waxaat taxriij bi après door dugg ci fi ñu koy jeexale nag muy miskul xitaam muy riwaaya abu abdillah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn barriz ibn al-mughira ibn al-barrizba mooy kan al-ju'fi al-bukhari rahmatullahi alayhi mooy misku tamaam bi miskul xitaam mooy tëj mbir yi insha allah allah amirul mu'minin xoolal mooy kon lii nii nasax amu ci de suñu borom bu nee lii mooy am yonent ma ne saa saa lii way am abrogation manu cee am abrogé nañ ko loolu amul loolu man dane de yawmal qiyaam lii way xam ngeen naan non finalement du am parce que Serigne Diou nee nañu ma ne les Serigne Diou parce que yonent ma ne saa saa mu wax kenn manu la teemu am loolu moom bu yowoo bu leer leen de nekk leen fi nag di caaxaan. léeg-léeg sax sëriñ diw sax da wax gaa yi ñoo ñeme yàlla rek moo man gaa yi nit ñoo nit ñee ñeme yàlla parce que taxaw nitu yàlla nga naan ko moo wax lii te xaaju wax parce que di wax moom daa neex a xam quoi parce que du génn cadre alquran ak sunna bu ko génnee xamal ne gaa yee wax lu leen neex waxu ko man ngaa toog ni lii waxu waxu ko ku la ko waat loo doo wax doo dara dara doo doo doo doo doo doo doo kafaara doo doo doo xaaxaa dara du ci fekk parce que wax nga dëgg koo xam ne loolu rek lañ ko xamee woon alxuraan ak na gaa yi ñëw wax wax ju tumuranke yoo xam ne c'est contrairement te loo xam ne moom loolu riiru ko mooy riiru ko du loo xam ne dafa nëbbu ci moom da ngay xam ne gaa yi ñuy expliquer voilà léegi kon mu ne waa ji day xool kanamam du trouver dara ci lu baax mu xool gannaawam du trouver tous ci lu baax mu xool dajooram du trouver dara xool càmmoñam trouvé wul naada dara du ko trouvé loo xam ne moom lay protéger boppam lu baax lu mu fi defoon lu muy protégé ci wàllu sarax sarax nga xam ne simple na même sa xar kanam nga leeral ko sa kanamu mbokk lool kese waa ji ñëw na amul lool yeneen ba lay saar saam nañ ne ah li yaqi ahadukum wajhahu naara de walaw bi shiqqi tamra nam na fegal kenn ku nekk ci yéen nit ñi tàngooru safara même bu dee moitié tàndarma la tàndarma buñ dagg ci digg bi la sarax même bu dee loolu bu mu ko xeeb na ko joxe ngir yàlla te buur yàlla musal ko ci ci safara waaw mu ne fa in lam mu mu mu répété ko fa in lam bu ko manul fa bi kalimatin tayyiba moo xam leen ko kaddu gu rafet kaddu gu rafet waaw waaw allahu nuuru samawati wal ard noo du boobu du boobu laa soxla de mim naan kalimatin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha laa mooy kalimatun tayyiba mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ku manul fa bi kalimatin ci kaddu tayyiba bu rafet mu ne fa inni laa axaafu aleykumul faaq mu ne man yonent bi aleyhi salaatu salaam yéen nit sama sama xeet sama xeet du ñàkk laay ragal ci yéen ñim ko njëkk a adressé mooy saxaabaami radiyallahu anhu ndax ñoom la doon waxal ñoom la doon discours ñoom la doon xutba mu ne fa inni laa axaafu aleykumul faaq man ragaluma ci yéen xeet du du ñàkk lay ragal ci yéen laay tiit ci yéen ndax fa inna allaha naasirukum wa mu'tikum ndax buur yàlla dina leen dimbali sut bi jamono jooju ñoom hein mu ne leen buur yàlla dina leen dimbali de te dina leen jox hatta tasiira ad-da'inatu ma bayna yasriba wal hira wa aktharu ma yuxaafu ala matiyatiha as-surraq waaw mu ne buur yàlla dina leen dimbali yéen sama saxaaba yi radiyallahu taala ankum jamono jooju rek dafa metti woon ah. <laughs> gis nga buñ paree lii xam nga jamono jii danga ma naan ne Quraysh dandu na arab yi am na ñuy dugg ci lislaam moo def na dernière xeexam ak arab yi ma ne la nag fais attention de fais attention parce que loolu dafa gën a galvaniser ñeneen dafa gën a galvaniser une très grande puissance ak ay arab yoo xam ne ñoo ne woon fa wetam mbir mi da leen a gën a jaxal gën leen seen xol yi seen xol yi di di di baax ngir dal ci diine ji te loolu dinañ ko gis insha allah dinañ ko gis yonent mi aleyhi salaatu kon ne leen man du ñàkk même lu ngeen di ñàkk nii mooy xam ngeen ñàkk du ñàkk laay ragal ci yéen ndax buur yàlla dina leen dimbali te dina leen jox ba ni nga xam ne jigéen gi dina war hëw da jam di voyage diggante Yathrib ak alxiira la grande métropole bi ne woon côté Perse yu arab yi wa aktharu ma yu ala matiyatiha as-surra te li rëy lu ñuy lu ñuy ragal ci fasam wi mu war wala géléemam gi mu war mooy sàcc yi marteli yi mu yor mais pas leneen euh, léegi nag léegi euh, Seydina Adi nee na ne nee na ma ne non ñi muy ragal ak surraq parce que fële li koy tekki pa du sàcc yi la ci lay wax mais mooy euh, yi nga xam ne mooy tilli yi nga xam ne du ay nit <coughs> mais yi nga xam ne man nañu songu doomu aadama bi voilà yooyu la ci jubul mais pas sàcc yi moo tax te li ko lan mooy nga ne eh yow eh ku la tekkiloo affaire bi ni ma la parce que li ci tegu la parce que Seydina Ali nee na qaala fa ja'altu aqulu fi nafsi fa ayna na maa ngi wax sama xel kon jamono jooju fa ayna fa ayna na maa ngi wax sama xel naan mais. yeneen saa moom lii muy wax nii moom mais bu jamono jooju mu naan nit ñi di dañ jóge foofu jigéen ji dina kii ba ñëw jóge entre Yasrib ak Xiira du ragal dara lu dul nekk menteeg yooyu mais loolu dina bizarre bi loolu de bizarre na jamono jii ci man ay na suusu toj yi mais ana sàcc yi agresseur coupeur de toj yi mooy sama tribu bi sama mbokk yi nga xam ne des grands coupeurs de route lañ ñoom moom c'est que waa waa waa waa waa tey waa tey daal benn politique lañ jëloon boo xam ne bu yéeme la mooy ku fay jaar da ngay joxe genre impôt quoi boo joxewul ñu sàcc la <laughs> jawaas nga doon joxe mooy <laughs> loo xam ne mooy genre bu doon tey dañ naan laisser passer la ab laisser passer mais laisser passer bi nag ah da ngay joxe xaalis. wala dangay ngay joxe ay marché lii da ngay joxe daal alal léegi nag boo joxewul alal boo fa jaaree gars yi dañ lay sàcc quoi <laughs> ñoom loolu luñ doon lëggéey cooy waaw gars yi moo tax mu naan am na lu suusu toj yi kon ñooñu ana ñu bu ma ndaw si jaar man te duñ ko def dara loolu lay dee yéeme sinon surat xam nga la muy tekk mais ñii mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di toxal mais ñii ci euh, bàyyi muy mais pas ñi nga xam ne ñooy nit ñi parce que buru lool lool kon dina ne waaw kay sama gaa yaa ngoog <laughs> sama mbokk yaa ngoog kon xadiis bi waxoon nañ la defoon nañ taxrij bi imaam ibn Hisham indi na ko imaam Ahmad imaam at-Tirmidhi soloo na ko imaam Ahmad ci version yu bari comme niñ la ko waxoon sànq Eh, na ko noonu imaam ibn Sa'd it moom waxuñu ko woon mais moom tuddoon na moom it daal na koy solo ak sëriñam di imaam al-Waaqidi riwaay imaam Ahmad yeeg imaam at yooyu yëpp wér nañ riwaay imaam ibn Isaaq bi nekk imaam ibn Hishaam gis nañ dafa am problème léegi nag ñu ñëw nag ci xadiisu Seydina Miskul Xitaam ba léegi ci nettali bi muy bu imaam al Buxaari raxmatullaahi aley imaam al Buxaari raxmatullaahi aley dafa soloo ci kitaabul manaaqib ci alaamatu nubuwa fil islaam ci màndargaay yuy wane prophétie ci lislaam dafa soloo xadis bii nga xam ne moom lañu war a gis insha allah allah ah, imaam al Buxaari kon mu ne raxmatullahi alayhi xam naa dañuy gis tàllale bi tey bii di ñëw ñu àggale ko insha allah dañuy gis tàllale bi ci jotaay bii di ñëw ñu daal koy àggale daal dugg ci mbir mi Euh, insha allah mu ne imaam al Buxaari waxoon nañ càllale bi si waxoon nañ ko waxoon nañ ko kon kay jaw ko wala dañ ko répété waat rek après tëje ko après bii di ñëw nag ñu dugg nag ci sulbul mawdu ci moom naka la indi histoire Seydina Adi ibn Hatim bi ñu defaale ci liñ la waxoon ne dinañ ci ñëw buñ ñëwee ci riwaayu imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi kon dane wa xaddatani Muhammad ibn hakam Muhammad di al-Hakam qaala axbarana an-Nadr mu ne nettali axbarana Israa'iil mu ne ki ñu xabaare mooy Israa'iil Israa'iilu ñoom nag famille boroom xam-xam Abi Isxaaq ñoom ñi assabii ay d'origine juif lañu mais ñu bari xam-xam lañu seen maam euh, di ibni abu isxaaq assabii euh, taalibe ñoom imaam albara ibn azib la woon radiyallahu taala anhu kon mu ne moom israil axbarana xabaane nañu saadune tooyi seydina saada tooyi qaala axbarana muhillu ibn xalifa ki ñu nettali mooy Muhill ibn Xalifa an Adiy ibn Xaatim mu jële ji Seydina Adiy ibn Xaatim xoola imaam al-Buxaari rahmatullah bi mu ëndee nettali bi dafa dënd ca suuf parce que tam nga ne mais Muhill ibn Xalifa an Adiy est-ce na ko ci moom est-ce que amul rupture est neewul an parce que moom déggewu ko ci moom imaam al ca suuf mu ne xaddatani Abdullah qaala xaddatanaa abu aasimin qaala axbaranaa saadaanu bni bishr qaala xaddatanaa abu mujaahidin qaala xaddatanaa muxillu bni xalifata sami'tu adiy qaala sami'tu adiya kuntu inda nabi mu ndi mooy pour wan ne jokkaloona de bul foog ne muxillu bni xalifa jëlaw ko ci Seydina Adiy directement pour wan ne la dégg na ko de mu ne xadda mu indi càllale moo nettali mbir mi indi càllale boobu dooru dugaat ci beneen xadiis ne xaddathani nettali na ma abdullah sama sëriñ di abdullah qaala mu ne xaddathana nettali nañu abu aasim di abu aasim qaala mu ne axbarana nettali nañu sa'd ibn bishr moo ñu xabaare Sa'daan ibn Bishr qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Abu Mujaahid Abu Mujaahid qaala mu ne haddathanaa Muhill ibn Khalifa mooy beneen càlla la bu wuteeg bi ci kaw bi mu njëkk a wax bi jaar ci ñoom Israaïl boobu dane Muhill ibn Khalifa an bii nag mu bëgg laa wax ne mbir mi sax Muhill ibn Khalifa da koo dégg mu ne moo tax mu ne Abu Mujaahid mu ne haddathanaa nettali nañu Muhill ibn Khalifa Muhill di doomi Xalifa sami'tu mu ne qaala mu ne sami'tu dégg na Adiyan di Adiyan na Xaatim après mu nettali léegi nag loolu la ñuy gis buñ gisee bii di ñëw loolu après ñu continuer ci tarjama Seydina Adiy ibn Xaatim at-Taa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu